moom daa dajale hadith indi ci ñaari version dajale leen ci kitaabu zaka baabu man jamaa sadaqa eh, wa ama eh, min eh, mu indi ko ci buntu bi nga xamante ne nii man jamaa sadaqa wa amal al birr rahimahullah mu ne haddathani abu tahir wa harmalatu ibn yahya at-tujibi rahimahullah imam muslim mu ne haddathani nettali na man dong ki nga xamante ne ni ma Abu Tahir di Abu Tahiri Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi al-Umawi Abu Tahiri al-Umawi nag mawlaahum la gane àddina la 170 comme kan <laughs> wala ñu ba ko waaw génn àddina la 250 rahmatullahi alayhi wa Harmala ibn Yahya ak Harmala ibn Yahya at-Tujibi muy Harmala ibn Yahya ibn Abdullah ibn Harmala ibn Imran at-Tujibi moom gane àddina la 160 génn àddina 243 nekkoon àndandoo imaam Shafi'i fële ca Misra rahmatullahi alayhima wal-lafdu li Abi Tahiri mu ne kaddu yi ma indi imaam Muslim mooy Serigne bi ma njëkk a wax muy Abu Tahiri qaala mu ne nee nañ haddathana ibn Wahb mu ne nettali nañu ibn Wahb Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Abu Muhammad al-Misriyu gane addina cent vingt-cinq génn addina cent quatre-vingt-dix-sept rahmatullahi alayhi wala mu ne axbarani Yunus mi ne ki ma nettali man dong mooy xabaar mooy Yunus di Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad Euh, al ayliyu rahimahullahu tabaraka wa taala génn àddina la 159 ci wuute bu ci am rahmatullahi alayhi an ibni Shihab gis nañ ko nag an Humayd ibn Abdirrahman gis nga kii Humayd ñëwaat na mooy comme riwaaya bële an Humayd ibn Abdirrahman ibn Awf az-Zuhri radiyallahu ta'ala anhuma an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala danan faqa zawjayni fi sabilillahi nuudiya fil janna ya abdallahi hada xayr faman kaana min ahli salaati du'iya min baabi salaat wa man kaana min ahli al-jihaadi du'iya min baabi al-jihaad wa man kaana min ahli sadaqati du'iya min baabi sadaqa wa man kaana min ahli siyaami du'iya min baabi rayyan qaala abu bakrin as-siddiqu radiyallahu anhu ya rasulallah ma ala ahadin yud'a min tilka al-abwaabi min darura fahal yud'a ahadun min tilka al-abwaabi kulliha qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam na'am wa arju an takuna minhum beneen bi ci tegu mook bu imaamul Buxaari bi mujjee gis sànq mooy man anfaqa zawjay ni ñoo niroo fii sabi daaw xazanatul jannati kullu xazanati baabin ay fuhalumma faqaala Abu Bakr ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam dhalika alladhi la tawa alayhi qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inni la arju an takuna minhum walillahi alhamdu wal minna nii la ko al imaamu muslim indee ci ñaari version euh, euh, wallahu taala alam léegi ginnaaw biñ gisee kon taxriiju xadiis bi ni mu ñëwee ci euh, fi imaam al buxaari ne muttafaqun imaam an-nawawi ne muttafaqun alayhi léegi deuxième jàngat mooy ana lan mooy lëkkaale bunt bi ak suñu bunt bi ñu nekk loo xadiis bi ak suñu bunt lu tax imaam indi ko dañ naan la buntu bi ñu nekk mu ngi wax ci wujubu sawmi ramadan waxoon nañ la war nga moom ci jataay bi ci buntu be ñu génn moo ko leeral léegi nag woo bayaani fadli siyaam wane ngëneelu koor wa maa yata'allaqu bi ak li tëkk ak li lëkkaloog moom dañ naan la lii leer na koor bokk na ngëneelam dafa rëy fa yàlla ba da ko utal àjjana ga nga xam ne mooy këru teraangam ga xam ne moom la dogal ne fa lay terale ñi ko doon jaamu ëllëg buntu yooyee di juróom-ñetti buntu yu borom bi utal ko buntu waaw boo xam ne mooy buntu woorkat la am na nag benn affaire boo xam ne dinañ ci ñëw xam naa ci jotaay bii di ñëw ñu xadiisu inna fil jannati baaban yuqaalu lahu rayyaan ar-rayyaan waaw am na ci àjjana bunt boo xamante ne nii rayaan lañ koy wax xam nañ ne mooy buur koorkat yi comme ni mu koy waxee lu foofu waa léegi loolu est ce mooy ñu def ramadan kese <laughs> ah loolu laaj la di mooy même kitaabu buntu salaat yi xam nga lool euh, ba ñuy wax fële loolu taxu woon ñu jóg parce que foofu leeral bunt yee ñu taxoon a jóg hadis bi ñu la sànq ci ab waabu ci doon wax ci ngëneelu jàpp 1032 euh, bi waa léegi mais. buntu julli bi muy wax buntu jihaad ah ak li nga xamante ne nii mooy buntu bi nga xamante ne mooy buntu koor ak buntu saraxe waa loolu bu dee saraxe mooy zakat kese ku ku yem ci zakat kese la wala bu dee buntu woor mooy ki képp ku yem ci euh, ramadan kese la wala déet mooy ñi nga xamante ne ay dañ ciy teg non seulement def farata yi mais di takkook ay naafila naafilaay jëf joojee bu dee woor naafilay woor moo xam altine yu nekk wala alxames yu nekk wala boog minimum muy def yi nga xam ne mooy six jours yi comme ci yi nekk ni ginnaaw ramadan ci weeru kor gi ci sa shawwal walla yi nga xam ne bu ngëneel bu yonent saa sala wax ay yaamul biir comme euh, woor ñetti fan ci weer wi weer wu nekk rawatina nga placé ko fa bés yi nga xam ne ci pleine lune day am ci la weer wi di feeña bu baax rëy est ce wala yi nga xam ne yow mu arafa bu dee newoof bésub arafat ak yu mel noon ak tamit ashura ak taasuwaa yooyu est ce que mooy ñi def loolu est ce que liñ la bëgg a wax mooy est ki nga xam ne moom dafa yem kese ci koor gi kese bi farata kese est kooku dina bokk ci ñii dina bokk ñi nga xamante ne dañ leen di woo ci baabur rayyan loolu inshallah dañ bàyyi ci hadis fee di ñëw ah yaa vay insha allah <laughs> waaw kon lëkkaale ma bunt bi mooy kon koor daa am dayo fa borom ba ba àjjana ja nga xamante ne nii mooy kër teraangaam mu utal ko bunt ya juróom-ñetti bunt ya mu utal ko bunt boo xamante ne amul sikki sàkka am na yoneen saa salaam wax ko leeral ko ne waman kaana min ahli as-siyaami du'iya min baabi rayyaan waaw képp koo xamante ne nii ci waa rayyaan nga bokk ci ci waa koor dees na la woo nga ñëw ci bunt ba nga xam ne mooy ar waaw nga xam ne ar-ray waaw naan ba mandite mandite ga nga xam ne koor comme que aji koor gi daa bari lu muy mar da koo yobbu rayyaan nag boo fa duggee jeex na dootoo mar boo naanee dootoo mar ba foofu waaw waxuma la sax ñuy dem Rayaan ñuy jaay Rayaan kese waaw Kawsara képp ku ci naan dootoo mar ba faw te lépp loo xamante ne nii eh, eh, eh, jikko ju baaxul la wala lu nekkoon seen biir boo ko naanee dindil na la ko set na da ngeen set ba pare dóora mën a dugg ak àjjana waaw képpam waaw ne nag képpam ngi door a set wecc nag dara topp leen voilà fadxuluha xaalidin <laughs> waaw aw waaw loolu lu am am solo la waaw waaw fadxuluha xaalidin mu ngi noonee eh, eh, lu ama am loolu ama solo la wallahu taala alam kon bu lëkkaale mag suñu bundangoogu rëy na kon moom koor gëneelam bi nga xamante ne nii buntu la ca àjjana képp koo xam ne bëgg nga wéet nag di dugg foofee bokk ña dugg ah fa alayka bis siyaam ñu lay dénk koor nga respecté ko ta nekk loo xamante ne nii dañ ciy sóobu te sa boroom rek na tax wallahu taala alam eh, xam nga fële xadiis bi na la doon saan Seydina Omar bi radiyallahu anhu nee na waa ji eh, dañ koy mooy ki jàpp matal njàppam buñ ko yi day day dugg ci buntu àjjana yi ah, samaaniya yi juróom-ñaar yi juróom-ñett yi mu dugg bu ko soob waxoon nañ la bu ko soob boobu lu muy tekk bu soob bi bi ayyihima sha bu soob yàlla wala bu soob waaj bu dee bu soob yàlla gade ah sauf que waxoon nañ la foofu fàtt dama la koy fàttale kese waa léegi parce que bi ñuy gis euh, bu Seydina Sahl ibn Sa'd bi biñ lay wax sànk naan inna fil jannati baaban yuqaalu lahu ar-rayyaan yadxulu minhu as-saa'imuuna yawma al-qiyaamati laa yadxulu minhu ahadun ghayruhu waaw baax na ba ñaan yuqaalu ayna as-saa'imuun waaw kene buntu boobu kenn du ci dugg rayyaan ku dul aji moo baax na bu malaaka yi boo liggéey dañuy laaj ana ñan ñooy woorkat yi waaw ñu ñoom ñoo ciy dugg ñu dugg yi ñu daal di koy tëj waaw léegi nga waa fële xadis bële kat ne woon. waa ji dañ koy tànnloo ci bunt bu ko soob ñu ne la loolu bu dee borom bi la saa bi daa dellu ci boroomam ci borom bi mooy borom bi la ko soob mooy moom du jaar ci rayaan bu dee bokkul woon ci ñooñu ci way woorkat yi mais dina ko dugal moom aji njàpp googee di matal njàppam euh, def la ko la la ci lam ci teg yëpp kooku ci beneen buntu ci buntu àjjana yi wala bu dee dañ ne ay ah, saa saa bi ci moom lay dellu bu boobaa boroom bi mooy def ne moom. dina tànn yëpp ba mu des bi parce que bii da koo jagleel ñeneen muy koorkat yi woorkat wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam léegi kon gis nañ lëkkaale bi ak bunt bi e, muy lu ama am solo moo tax al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullah daal di ko fi indi e, léegi ginaaw loolu e, yeneen jàngat yoo xamante ne nii ko war exemple jàngatu ñaata buntu yooyu ñooy yan loolu waxoon nañ la da ngay dellu ci hadis 1032 bu xay Seydina Omar boobu radiyallahu taala anhu loolu dañ ci gis euh, rajahu tastafid insha allah léegi kon ah, mu des beneen affaire mooy Seydina Abu Bakr li laaj loolu dañ koy xam ne ne yoneen saa salam ba muy wax ngëneel yi mu ne waaye yoneen saa salam il n'est pas obligé obligé wul euh, ñu woo ab jaam ku nekk rek saa bala pour nga dugg àjjana foog ñu woola ci juróom-ñaar yi waaye est am na kenn rek koo xam ne dinañ ko woo ci loole mais boo woo fekkul benn nit kese lay doon mooy est ce que mooy ñooñu te tamit loolu day wane ne ñooñu bari wuñu ah du loo xamante ne nii daraja la ju ju màgg la du boo xam ne ku nekk rek mooy man a ñëw ne man ah, man di prétendre ne yow yow mal qiyam ah boo demee ajjana ah, ja'alana allahu min sukkaaniha yal nañu yàlla boole si ñu koy dëkke yow moom dañ lay woowe ci buntu ajjana yëpp loolu manoo taxaw di ke parce que Seydina Abubakar ni mu ko laaje ci mooy wane ne gaa yi ñooñu du ñu ñu bari ah. waaw mooy du bari par rapport ak ñeneen ñi voilà te mu ne yow yaakaar naa ne yow la te loolu yaakaaru bu borom bi ne ay euh, saa saare arju wala loolu wala ki nga xamante ne yoneen saa bu ne arju loolu moom moo tax mu ne euh, imaam al-Hafiz mu ne qaala al-ulama ar-rajaa'u min Allah wa min nabiyyihi sallallahu alayhi waaw boroom xam-xam yi rahmatullah ñu ne bu boroom bi bu ne arju wala euh, rajaa loo xam ne yaakaar la hmm, ci yàlla ak yonentam alayhi alayhi salaatu wa salaam loolu luy nekk waaw waaw moo tax lii nekk ngëneel ci Seydina Abu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu bu rëy imaam al-Hafiz mu ne te sax wa waqa'a fi hadith Ibn Abbas inda Ibn Hibban radiyallahu ta'ala an al-jami' ci hadith bu mel nii mu ne fi nahwi hadha al-hadith at-tasrih biwuqu' bil-wuqu' li Abi Bakr wa lafzuhu qala ajal wa anta huwa ya Aba Bakr waaw mu ne te loolu leer na rot na ci xadis boo xam ne Ibn Abbas di Abdallah radiyallahu anhuma moo ko solo jëla ko eh, mu ngi ca Sahih Ibn Hibban foofu comme xadis mel ni foofu yoneen saa sam leeral waxul ne arju de waaw dane Seydina Abu Bakar bi mu laajee dane ko ajal am na kay te wa anta huwa bu dee kenn nga wax mooy yow la bu manul woon a ñàkk am ci xeet bi ku dul kenn koo xam ne dinañ ko wolool lay tekki ah ci juróom-ñaari bunt juróom-ñetti bunt yëpp yow lay doon waaye nag borom bi tafaddala ala ummati sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam borom bi def na ngëneel bu yaatu ci xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba yemul ci benn nit waaye mooy te gën a màgg ca ñoom ka nga xam ne moom la ñuy woo ci juróom-ñaari bunt yëpp te bu manul woon a ñàkk lu dul mu nekk kenn Abu Bakr lay doon mu ne ko yow mii la waaw wa anta huwa yow yaay kookee ya aba bakrin radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaw ah, te loolu dañ ci xame ne eh, kon jëfu yiw yépp nga xam ne mooy nit ki bu ko defee ci lay incarné mboolem bunti àjjana yi te ku mbo incarné mboolem bunti àjjana yi mooy yow incarné nga àjjana àjjana ci sa biir loolu du lu simple waaw du loo xam ne moom lañ doon wax sànq kene ku nekk mën ngaa taxaw fële di ko woote woo waaw waaw néewaana dajaloo ci ñëpp di gis koo xam ne ku baax la ku tabe la ci xam-xamam waaye nag côté joxe alal dese na ci waaw mooy xaw naa ngott waaw nga gis koo xamante ne nii ngott na waaye walla boog ngottul ku mën a joxe lool la waaye nag eh, dafa gaaw a tàng dafa xeram dafa gaaw a mer waaw du du du du mer wala yu mel noonu nga gis koo xam day wannu mer bi kii waaye nag xam-xam ba des na nangam ak nangam koo xamante ni baax na lool waaye moom julli moom daanaka ci faratay kese lay yem wala moom bu ci tegee yi yenn yi nga xam ne ay safaak wi tarak yooyu daanaka du def leneen voilà euh, mooy euh, loolu nga gis koo xamante ne baax na lool waaye woor burul bi ko borom bi sawaay manoo fexe ba bu woor leneen waaw say sittan min shawwal yi yonent sallallahu alayhi wasallam ne ku ko def mu ngi mel ni ku woor at mi ma ne ah, jéggal leen ba ko Arafat xamante ne nii sawaay seize cinquante sept ci ah, mu daal di fii ci Lyon ah, mu dal di dog sawaay ne jéggal leen ba ko <laughs> bu nelawam xóotee sax bu yeewu tuuti lay toog timis jot waaye mu a jéggal leen ba ko waaw kooku moo tax incarné loolu lépp mbooleem buntu yiw yi loolu jëfi yiw yi loolu ci lu si loolu kii walla dafa néew ah hmm? waaw waaw waaye it dañuy gis li nga xamante ne comme l'imamul xaafis wax ne dañ ciy jàng ne malaaka yi dañoo sopp jëfu doomu aadama yu baax yi te dañuy bëgg ci ñoom moo tax euh, saa ku def leer rek ñoom ñooy taxaw di la woo waaw ci buntu àjjana ya te lool la leen yàlla binde jox leen mission boobu la mu ñu kontaan ci lool ya abdallah woowe la li gën a màgg parce que li gën a màgg lu jaam di incarné ci kanamu boroomam mooy abdallah nekk jaamu yàlla moo tax yonent bi saa salaam doon ubbi leetam yi loolu bismillahi rahmaani min muhammadin abdillahi wa rasuulihi sallallahu alayhi wa sallam lettre bii de mu ngi bàyyeekoo ci ki nga xam ne mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jaamu yàlla waaye di ndawam kon loolu lu am solo malaaka yi dañoo kontaan ci jaamu yàlla yi waaw <laughs> wa yastaghfiruna lilladina amanu gisoon nañ ko alhamdulillah yàgg dañ koo tudd ci suuratu Ghafir par exemple li nga xamante ne malaaka moom la ñuy euh, ñaanal li nga xamante ne nii Eh, eh, ñooy jaamu yàlla yi alladina yaxmiluuna al arsha wa man xawla yusabbihuuna bihamdi rabbihim wa yuminuuna bihi wa yastaghfiruuna lilladina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lilladina taabu wattaba'u sabilaka wa qihim adhaabal jahiim rabbana wa adxilhum jannaati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aabaa'ihim wa azwaajihim wa dhurriyyaatihim innaka antal aziizul hakiim waqihim as-sayyi'aat wa man taqa as-sayyi'aat yawma'idhin faqad rahimtahu wa dhaalika huwal fawzul 'aziim Allah waaw loolu di wane malaaka yi nga xamante ne surtout ñu gën a màgg te ñoom ñooy yenu aras ñooñee eh, te loolu daa dugalaale ñëpp rek ñi nga xam ne yiw gi nga xam ne moom la ñu ëmbal boroom way ngëm yàlla yi nga xamante ne dañuy leen di ñaanal eh, eh, eh, borom bi njéggalu yàlla ah, naan ko yaatu nga say yërmande ak sa xam-xam lépp kon nag jéggalal ñi nga xam ne ñoo tuub bi dellu ci yow te topp sa yoon wi te nga musal leen muccal leen ci mbugalum sawara mi nga xam ne mooy jaxiim ay borom bi ñu lay ñaan ñun malaaka yi nga dugal leen ajjana yi nga xam ne ñoo ajjana yay sax ya nga xam ne moom nga leen dikk waaw ak képp koo xam ne teg nga ci yoonu yiiw te yiw nga bokk ci seen baay yeeg seen njaboot yeeg seen descendance yeeg seen ascendant yi ak wa zurriyatihim seeni njaboot ya innaka antal aziz al hakim wa qihim sayyi'at lépp luy ñaaw téef yal na nga leen ko fegal hmm. te képp koo xam ne fegal nga ko ñaaw téef keroog ah borom bi kooku dafa yërmande fees na dell ci moom daal di nay manifesté ci moom yërëm nga ko te loolu nag mooy ngañaay li nga xam ne mooy gu màgg bi kon loolu lépp day wane malaaka yi rahmatu alayhimu salaatu wassalaam ni nga xamante ne noonee la ñu bëgge eh, jaamu yàlla yi nga xam ne ñooy ñi tegu ci yoon waaw waaw salaha min abaihim voilà kon nag mu ngi noonee te tamit dañ koy xame ne nit boo gisee occasion yu mel noonu te moom la ukaasa defoon yeneen saa sam bi wax naan samuuna alfan waaw soixante-dix mille yoo ne dañuy dugg àjjana di ray ghayri xisaabin kenn du leen sayto kenn du leen euh, testé kenn du leen xisaab waaw <laughs> te ak mbugal du jiitu ba pare ñu leen di xisaab waaw ah mu daal di laaj yeneen saa salaam mu ñaanal ko borom bi boole ko ci lool mooy nit da ngay waaw waaw ba mooy occasion bam defee loole de yeneen saa saam daal di koy ñaanal mu bokk ci ñoom waaw keneen jóg neneen saa saam mu ne ah ya sabaqaka jiitu na la ci de biha Ukasha Seydina Ukasha daal dina la ci jiital kon ajëjee njëkk waaw bay mooy njëkkante ci buntu yiw yi lool te xadis boobu lañ gisoon mu ngi soixante dix soixante quatorze xadis soixante quatorze gisoon nañ ko ci baabun fil yaqini wa tawakkul kon loolu daa nekk loo xam ne lu am am solo gis nga imaam euh, euh, euh, Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu bi yoneen saa sam waxee lii rek daa wax waaw ne waaw bi abi anta wa ummi jënd naa la sama baay ak sama ndey yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ma ala man du'iya min tilka al abwaab min darura fa hal yudaa ahadun min tilka al abwaab kulliha waaw yonent bi alayhi salaam de ko kon nag yow yow mii mu ngi noonee waaw kon nag loolu daa am mooy as-sabiqun al-awwalun waaw niitu sabiqun as-sabiqun ulaika al fu ñu déggee yiiw dañuy seen xemmeen ko tax nañoo ñoo njëkkalaaj ay mbir manum deme wala jaay yonent bale saa saa wala ka ko wax di nit ku sell ay way dooma ñaanal ma bokk ci ñoomam waaw ndax xemmem ak xencu yiiw loolu daa nekkul am am solo waaw li mu wax tamit ne bi abi anta ummi Eh, loolu dañuy xam ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam yi dañ ko doon wax waaw waaw moom nag kenn la ko waxoon le Seydina ah, Ali ne man moom rek laa dégg mu wax ko mooy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas keroog Uhud naan ko irmi fidaaka abi wa ummi waaw naan ko jëlal di ko jox xeec yi moom Seydina Sa'd naan ko eh, sànnil ci yéeféer yi naa la sama baay man yonente ma la saa muy lu rëy rëy rëy waaw loolu it nit ki nga xamante ne daa màgg ci yow waaw nekk koo xam ne nitu yàlla bu fees dal di la tegtal yàlla waaw kooku it mën nga ko wax loolu jëndi naa la sama baay ak sama nday parce que kooku day taxaw ci loo xamante ne nii bàyyi naturel bu ko taxawul ak nday natural kooku mooy bàyyi bi gën màgg mooy nday bi gën a màgg waaw parce que lim lay defal bu dee ne jur kese loolu am na ngëneel gu rëy rëy rëy moo tax alquran di wane tout le temps wa bil walidayni ihsana sa ñaari waajur yi nañ ci rafetal waaw muy waajur yi nga xam ne at-tabi'i ah al walidu at-tabi'i Hmm? kooku dayoom dafa rëy fa yàlla bu ko kenn neenal baax na ba li nga xamante ne du nit ka ñëwoon ne day jihaat ci yonent saa salaam mu ne ko ahayyun ah, walidaak est ce sa ñaari waajur mu ngi dund mu ne ko waaw mu a ko fa fiihima fa jaahid voilà fa ñoom jihaadal ci ñoom kenn ki ñëw naan ko yonent saa salaam man de ba may génn ñu ngay jooy mu ne ko demal nga dem nga reetaan loo leen kontaan loo leen comme niñ leen jooy loowe voilà waaw ba pare mu ne fa innal jannata sam ajjana mu nga foo fële ilzam qadamayha voilà sa mu ne sama yaay nga fo mu ne euh, mu ne demal nga takkook li nga xam ne mooy ndëggu tànkam waaw te ndëggu tànkam mooy nit ki buy dox moom lay joggi poids bi yëpp la ciy teg mooy lépp loo xam ne yow ci topp sa ndigalu waajur ak sori seeni euh, euh, tere maadaama mu ngi tëg ko mu ngi dugg ci loo xam ne Euh, lu digalu yàlla ak tere yàlla wala loo xam ne mu baax la du lu yàlla digla du lum tere waaye nag lu dagan la waaye am ak sa bakkan loolu sax topp leen ci voilà loolu topp leen ci ndax du neex parce que la naan ilzam dëkkool xadamay ha ñaari sa ndëgg tànku ndëgg tànku yaay loolu mooy ci suuf la diñ lay dëgg mooy dana bëgg a wax ne dina naqari dina metti léeg-léeg di nga bëgg yenn yi mu wax leneen loo xamante ne vraiment yow sa intérêt personnel yi nga gis bopp yi nga parce que loolu nga yaakaar mais demeewul noonu al <laughs> voilà yi nga yaakaar waaye dëgg-dëgg euh, euh, ridallah fi ridal walidayn wa saxatullah wa saxatullah fi saxatul walidayn comme yooyu saa sa wax li nga xam ne mooy ngërëm yow yàlla daa nekk ci ngërëmul ñaari waajur waaye li nga xamante ne nag mooy sànjum yàlla mu nga nag ca sànjum sa euh, ñaari waajur waaye lool il faut mu tegu ci li nga xamante ne daa fekk hmm, lu yàlla gërëm waaw manula tegu ci loo xamante ne ni euh, ci euh, ay ay ay lu yàlla xaraama la ah loolu ah, daa war nekk loo xam ne lu clair la la li maxluqin fi ma'siyatil xaliqiyya <laughs> waaw laa euh, man amarakum bi ma'siyatillahi fala tuti'uhu <laughs> waaw waaw képp koo xamante ne ni daf mooy yàlla kooku moom bu leen ko topp voilà kon loolu la wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma la borom bu ñu yullee seen dayo coono ngir nga topp leen ah ngir nga euh, bokkaale ma loo xam ne amoo ci xam-xam mooy benn xam-xam a ci amul ndax bokkaale yàlla du xam-xam voilà riir la bu leen topp ah nag bokkaale daa tudd li gën a rëy mooy lépp loo xam ne ci suufam la muy mooy yàlla doo leen ci topp waaw sama doom jëndali ma sàngara damaa bëgg naan waaw xanaa déggoo li yeneen saa sala wax ah, déedéet li yeneen saa sala moo ne ku leen digal mooy yàlla te sàngara mooy yàlla la voilà di ko jëndi moom te bokk na ci ñun rëbb mooy di jëndi sàngara kon lool eh, gërëmul baay ak ndey loolu du tax nga def ko waaw damal jëndal ma ci casque PMU bi eh, ma ma damay jouer fasu Longchamp yi dañoo war a daw loolu moom ah nga ut ngànt <laughs> waaw parce que loolu xaram la voilà ci ni mu gën a tegg ne nag ngay ute ngànt waaye daal fexeel yow ba bu ko def bu dee ne sa ñàkk koo def googu euh, du euh, euh, mooy li nga loolu mooy ràññee ko lool ngay wax ko ci teggi nag yooyu allahu taala alam kon loolu la kon loolu lu ama am solo la waaw nit ki tamit gis loo xam ne yiw la mu xemmem ko loolu poussé Seydina Abou Bakar mu laaj laaj bi di loolu lu ama am solo la te nit la muy xencu la mu bëgg eh, te di ko nekk loo da ko yitteel fépp mu ko déggee wala loolu da koy puus day tax mu yitteel ko loolu tamit nañ ko xam wallahu taala alam léegi nag bi ci def eh, ci eh, hmm? kii nii ci baabu Rayaan ak yiñ la waxoon loolu insha allah dinañ ci ñëw ci jotaay bii di ñëw euh, que ni euh, mooy est kii koorkat bi mooy kii woor Ramadan kese la wala il faut mu teg ci naafila wu na ko noon jullikat yeeg yooyu insha allah bii di ñëw insha allah ñu daal di koy gis euh, wallahu ta'ala a'lam ah dañ ciy gis tamit euh, li mu wax fële man anfaqa zawjayni mooy ngëneelu dépenser ci yoonu yàlla voilà ci loo xam ne dalay may ngërëmu yàlla te waxoon nañ la li gën a dëgër mooy xàqu alal du rek zakat kese ah <laughs> dellul ci loolu voilà mooy tam même xattaa boo defee yi nga xam ne xàq ci alal ji mais di def ay tabarwaat ay tatawwaat yoo xam ne ay coobare la ay ay yoon yu yiw nga gis koo xam ne boo dafa feebar nit ñi di ko jàppale war koo jàppale def ay litchi ak tamit wala ci réseaux sociaux yi ku ci mën a jàpp boo ci manee wala nit ku euh, wàññeeku génn àddina ñu war a repatrier kooram yóbbu ko réew ma Sénégal waaye ku ci mën a jàpp lool bu ci xeeb sa dërëm sax bul ne eh, gars yi maa gis ñii di joxe cent euros ñii di kii non yooyu mën nga def anonyme waaw ci site bi man nga jël eh, dépenser euh, booy def nga def mais man sama tur mu feeñ nga kose ko bu sa bu tur du feeñ voilà même bu dee cinq euros la bu ko xeet voilà loolu dafa nekk loo xamante ne nii boo ko defee te yàlla tax ah am nañ yaakaar lool ba yawmal qiyaamee nga nekk di def yoo ci yoonu yiw yi lu jóg rek bul na ah, non non non gars yi nag il il demande trop eh, non non non c'est quoi ça eh, yalwaan gi léegi dañ koo sophistiqué quoi xoolal gars yi moom ñuy wax ñu am am naa eh, am naa wéeb fan la yalwaankat amee wéeb kooku kay kooku kooku kooku kooku koy ah déet daa dëppoog jox jamonoom rek waaw daa dëppoog jamonoom te te wéeb lan la du téléphone rek bu muy am ubbi ko da lan la koy jëlal am na numéro téléphone mu ubbi wéeb jeex na léegi bu ñëwee di yalwaan kay nga ko ah waa nga jéggal ma ko de aw damaa yorul moo ne mu ne ah yor naa wéeb de boo bëggee <laughs> yow ko eh, nag sa yalwaan ngaa ngi rax de yaa déet nu mu daa ànd ak jamono ji rek waaw mu ngi mel ni ñi nga xam ne jàkka yi def ket ngir jàkka ji wala ñi nga xam ne dañuy def di di di laaj ngir ay yu mel noonu mais il faut ñu ànd ak seen jamono ut yoo xam ne ay ay ay ay boîtier yoo xam ne ci ngay fay waaw ku bëgg fayee yoroo xaalis mais yor nga sa carte bleue nga sans paiement sans contact voilà waa ji ne la bon damaa bëgg defal ma cinq euros ma jox la cinq cinq euros nga def voilà bind cinq euros mu kii teg cinq après bu bëggee reçu reçu bi génn nga ne ko vous avez besoin de reçu mu ne waaw da ngaa daggal ko jox loolu da ngay ànd ak sa jamono loolu kese la fii mu ne képp koo xam ne day yalwaan doon def loolu gaay yi ne sa eh, eh, eh, waay mi c'est un yalwaaneur professionnel ah ah kii nañu seetaat ay bureau ma ah, lu seetaat sa <laughs> yow kay defal te yàlla tax rek daa ànd ak jamono daa xam ne looloo xew léegi rek mu xam ne lii comme que solution de facilité la ñëpp booy fayati facture jaratul dem di rang sonné <laughs> waaw wala SDE rang ba des fois dem fajar loolu weesu na bu yàgg am na ñoo xam nante ne ñoom fay yow fay est xam nga loolu sax yow fay yow yow comme ko xamoo Abdou Diouf <laughs> yow xanaa loolu xamoo ko waaw <laughs> loolu bay ni ko doon rang moom waaw ñu nga ànd ak say grand ñen dem rang yi saway Senelec ngir fay foofu kii euh, surtout SDE waaye yow foofu danga doon rang rang ñu nekk waaw léegi loolu lépp jaru ko woyofal yaa ngi fi sa téléphone ngay toog nekk sa néeg waaw wala sa car bi dawal wala fu waaw nekk di di di euh, dugg fay waaw léegi loolu lépp yomb lool léegi yalwaan gi nag du yomb ah déet saa yi reen ko koo bañal nag ah wow kon nag loolu euh, euh, lu am am solo quoi <laughs> loolu daa am solo wallahu taala alam mooy dépenser ci yoonu yàlla ci lépp loo xamante ne nii day lay may ngërëmu yàlla te nag ni mu nekke lool nag lu baax ci la dépenser beneen côté bi nekk lu xaraam waaw mooy di jël loo xamante ne ñu naan tànn biir bi de alaaji diw yow lañ ko yow lañ ko yaay parrain bi walla jaar na koy alhamdulillah yow lañu ndayaleel bés bi yow lañu darajaale bés bi nga jël ci loo xam ne càmbal càmbal la mbóosóor tëgg ak fecc nga ñëw euh, euh, euh, ñu naan diriyanke bi wala al ajaratu bee ci mooy maye tey loolu xam nga ñaaw na waaw te loolu daa xaraam sa dërëm yooyu ngay def foofu moom lu xaraam la chèque boo leen signé yaa ngi signé sa yaa ngi signé say say say sa say bakkaar wala iyaazu billah voilà mooy yu bon yi da nga fay bañ a dugal sa xaalis man anfaqa zawjayni anfaqa mooy jël ko dugal ko ci tiwo yu baax yi kanu yi. yi nga xamante ne yu baax la fii sabilillah moo moo la fii sabilillah waaw loo dépensé rek bul xeeb moo tax mu wax fële waaw min man anfaqa zawjayn min shay'in min al ashya waaw ci moom man di doon bul xeeb dara waaw wooku na nga xam ne sa loolu borom bi kat yudaa'ifu liman yasha waaw te ku soraxe lu mu ndaw ndaw borom bi moo koy jël di ko di ko di ko toppatoo di ko yëkk di ko yëkk di ko màggal comme ni nga xam ne moom la kenn ci yar bu yarbu ahadukum faluwa comme ngeen saa sa wax ci beneen xadis bi kenn ci yéen ni muy euh, toppatoowe di yar as moolam fasu ndawam di ko toppatoo di ko jox dugub ak pepp di ko toppatoo di ko sang di ko defal lépp ba nga xam ne noonu lay màgge nag boo fi ñëwaatee ne way yow sa sa woo sa sa mool fi moo nekk nii mooy bañat du nii nekk naaru wóor wi <laughs> waaw <laughs> loolu kon mooy bul xeet waaw rubba min waxoon nañ la ko boo xam ne moo gën min milliar yoo xam ne yàlla taxul kon nag loolu am solo la hmm? ak julli fa mu toll tamit fa man kaana min ahli salaati ci waa julli moom itam dañ koy wow ak ahlul jihad jihad tamit loolu wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu ñu yem ni bii di ñëw ah fadlu Abu Bakr waaw <laughs> ngëneelu Seydina Abu Bakr radiyallahu taala an dañ ciy xamee tamit Seydina Abu Hurayra mi ko nekk rek Seydina Ibnu Abbaas ak ñi mel dañ ciy nit sa mbokk taalibe bu sëriñ bi waxee ci moom lu am solo waroo nekk di ko nëbb voilà ndax Seydina Abu Bakar du moo nettali xadiis bii nii ah Seydina Abu Hurayra moo ko nettali Seydina Ibnu Abbaas radiyallahu taala anhuma ak ñu mel ni ñoom ñoom ñoo ko nettali di wax ci xaqu seen mbokku taalibe même bu dee moo euh, euh, li yonente bi alayhi salaam wax ci li nga xamante ne nii mooy eh, eh, eh, ay ngëneelam kon loolu nañu ci bàyyi xel quoi waaw hmm? ah, allahu akbar hmm? allah loolu na am am solo ah waaw euh, keñaan amul solo ak jàpp mbir mi di xëcc dara ci sa bopp kese waaw <laughs> yow lépp loo xam ne lu ñu wax rek mu jàpp ne ah, ah saa yi nag moom dangay waaru quoi <laughs> waaw kooku moom bu ma ko waxee ñeneen ñi tamit jàpp ne moom a gën a màgg fa sëriñ ba loolu day wane ne yow li nga mel baaxut de waaw te loolu rek wane na la moo la raw waaw iñaan warula dox ci ñi nga xamante ne ñooy ay mbokki taalibe yàlla tere ñi nga xamante ne nii yàllaa leen tax a jóg al ilmu rahimun bayna ahli waaw xam-xam ak yiiw sellte cordon ombilical la war doon bu mu jurukaay diggante ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko ànd bokk loolu de mooy li jaadu bu amul rek subhaanallah nañ ñaan yàlla ñun ñépp mu daal di ñuy yëwénal Ah, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma moo jara ñaan waaye hmm, hmm, eh, ak gin li nga xamante ne wa naza'na ma fi sudurihim min ghill ikhwana yal nañu borom bi defal lool fii léegi ci àddina balaa alaaxira amin bii di ñëw ñu jël xadis bi ci tegu di wax Rayyaan ba léegi wallahu ta'ala a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون wasalaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin